yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Muaaz day nettali mu ne bokk na ci yi nga xamante ne moom la ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dénk keroog bi may yebal ilal yaman daf ma ne ci ndénkaane geneen gu ama am solo bu ama ama am solo Ah. waxaale woon na ko fa tamit affaire li jëm ci zakat yi côté xar yeeg côté nag yeeg yooyu yëpp tamit waxoon nañ ko mais loolu dañuy préférer bàyyi ba dugg ci zakat ahkaamu zakat insha allahu taala al imaamu ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ba léegi ci xadiis boo xam ne am na inqitaa waaye am na yeneen yoon yoo xam ne da koy seede di ko dëgëral ah, nga xam ne da koy yóbbu ba ci darajatu saxiix al imaamu ahmad mu ne xaddatanaa abul yamaan qaala xaddatanaa ismaaciil bnu ayyaash an safwaan bnu amrin an abdirahman ibnu jubair bnu nufayr alxadramiyu an mucaaz bnu jabal fii nii la inqitaa bi nekk mooy kene Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami ah moom moo jëlawul ci Seydina Muaaz direct waaye am na yeneen xadiis yoo xam ne dañ koy gën a dëgëral Seydina Muaaz mu ne Seydina Muaaz nee na awsaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ashri kalimaat mu ne fukki kàddu diis kàddu qaala mu ma laa tushrik billahi shay'an wa in qutilta wa nee na yonent mi aleyhi dane ma laa tushrik billahi shay'an wa in qutilta wa hurriqta mu ne ma laa tushrik billahi shay'a bul bokkaale buur yàlla dara dara dara dara bu la ko dara jaral wa in qutilta même bu doon dañ lay faat sax nangul ñu faat la wa hurriqta même bu doon dañ lay taal di la lakk sax nangul ñu lakk la waaye yow moom ah bul bokkaale yàlla benn ngoog mu ne wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an taxruja min ahlika wa malik deuxième wala ta'uqanna walidayka tabul <coughs> tabul ñàkke teggin tabul ñàkk ñàkk kersa ci say say waajur ngi leen ñàkke teggin bi leen jànneeke def lu ne lu ñu la digal nga ne defuma mu ne lool bu ko def wa in amaraaka bul am problème ak ñoom di di di di noonook ñoom wa in amaraaka même bu dee ne dañ laa dégg digal an taxruja nga génn min ahlika ci sa alal ci say ñoñ wa maalika ak sa alal même buñ la ne woon baal sa sa soxna ak sa alal sax loolu bu tax nga nga nga mere leen taf leen wala déet mu ne lool bu ko def mooy deuxième mu ne wala tatrukanna salatan maktubatan mutaammida fa inna man taraka salatan maktubatan mutaammida faqad bari'at minhu dhimmatullah allah allah troisième bi gis nga affaire yi de inna shirka la zulmun azim moom la njëkke inna shirka la zulmun azim wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana ñaar yooyu la njëkke waaw sa boroom moo dogal moo atte an laa ta'budu ngeen bañ a jaamu illaa iyyaahu kudul moom <laughs> moo tax kuffaar yi ñoom bañ jàppee ne dañuy jaamu leneen lu dul yàlla xamuñ ne buur yàlla lañuy jaamu mais nag comme ko amuñu ci objectifu loolu duñu ko ci am ndax buur yàllaa dogal lool te moo namm loolu te loolu la dogal lool la teg allah ta'budu ngeen bañ a jaamu illa allah kudul moom moo tax waa ji jaamu xërëm bi dëgg dëgg buur yàlla lay jaamu mais nag daa xamut mais comme que nag moom jaamu xërëm la amoon intention def waaw ah, kay léegi loolu la ciy am mooy moom moom ca yàlla da koy jàppe na yow ab xërëm nga doon jaamu même bu dee ne buur yàlla def na ne àdduna kenn manu fee jaamu keneen ku dul moom waaw ah dans la waaw boo dawee ne du ma jaamu yàlla keneen laay jaamu it mooy buur yàlla ngay jaamu rek waaw mais nag yow nag kenn du la jàppe xaqiiqa boobu yow ban xaqiiqa lañ lay jàppe mooy sa intention sa intention sa yéene ndax innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa ndax yée jëf yi ci yéene yi la aju te nit ku ne la mu yéene dong lay am kon nag ginnaaw bi mu indee tere ko shirk huququl walidayni ñaawee ci say jëme ci say waajur mu ne ko rabul bàyyi salaatan maktubatan mutaammida bul bàyyi julli farataay tay ko jamais bu ko def wala gis waxul wala tatruk de wala tatrukanna allahu akbar waaw ngalla waay Muaaz bu la dara tax ba nga bàyyi benn farata waxtoom jot ba génn julli woo tam ta ko fa inna man taraka salaatan maktubatan mutaammidan faqad bari'at min minhu zimmatullah ndax yëgal yaa Mu'aaz à travers mo Seydina Mu'aaz ñun ñépp nañu yëg ilaa yawmi kene yonent bi alayhi salaatu ne ko man ta fa inna man taraka ko bàyyi benn julli farata ta tay ko kooku na la leer ne deñ na ci yow pacte ba nga amoon ak buur yàlla simpeeku na mooy yow protection bi la buur yàllay protéger mooy yow yaa ngi ci ala shafa jurufin nga ne te tamit yaa ngi ci en emprise iblis mooy buur yàlla yow mbalaan mam la doon bam laa mam la doon sànge yaa ko dindil sa bopp Allah beneen bi ci tegu mu ne ko wala tashrabanna fa innahu ra'su kulli faaxisha mu ne ko yaa Muaaz maa ngi lay dénk ba léegi wala tashrabanna xamra li ñu naan sàngara ci ay sous toutes ses formes waaw sàngaraak déclinaison wam yi mu am yépp whisky beeg rosé beeg beaujolais beeg champagne beeg cognac beeg Kronenbourg beeg vodka bi ak sëng loolu la bum ci mën a doon bi jóge ci ci ci garabu garabu garabu garabu bi wala biy jóge ci yeneeni garaba ci yem yooyu yépp maa la koy tere loo maa la koy tere de nga naan sàngara wala tashrabanna tabul naan ngallawaay bul naan xamran sàngara fa innahu ra'su kulli faaxisha ndax sàngara mooy bopp bépp jëf ju bon rek njombuteef goo gis gu ne sàngaraa ne ca bopp ba mooy lan mooy boo ko xasee naan moom amatul limite ci def amatul dara lu bon loo xam ne jombatu nga koo def ndax da ngaa sa bopp waaw boo fi nee naan noo man moom c'est que daam yoo xam ne moom kàccoor naa waaye nag yooyu moom moom duma ko def ah man nag saa yi jël alalu jàmbur nag moom man moom lu ne nangu naa ñu tuumaal ma lu ne mais sàcc moom duma ko def mais boo naanee romb alalu jàmbur danga koy jël waaw nga def la nga ne woon doo ko def ah man moom jamais ma faat bakkan lan non lool moom lu ne mën naa ko def nga naan sàngara jël sa oto na tuy ay nit foncer ci leen kaw walla jël dara dóor bal na waaw njaaloo fii rey fii jaxase fii def fii saaga nit ñi fii xoqatal ay nit fii déranger ay nit di leen yuuxu ndax dangaa màndi ñuy war a nelaw nga yuuxu di saaga te yaa ne woon doo ko def moo tax boo xasee naan moom façon bonte gone man nga koo def bu dee ka gëmmentu la yonent bi alayhi salaatu naan waa ji julli di gëmmentu di nelaw na dem tëddi waaw ndax kat amaana mu jóg naan day tudd turu yàlla wala di jàng alxuraan far saaga boppam wax boppam toor te du ko yëg walla mu wax ci borom bi subhaanahu wa ta'ala dul noonu bu dee kooku ci wàllu nelaw la ndax xel mee dafa dul newati lan ngay xalaat ki naan ki naan sàngara moom mu ne ko kon wala tashrabanna xamran fa innahu ra'su kulli faahisha te bul ngalawaay bul naan sàngara ndax mooy bopp bépp njombuteef beneen mu ne ko wa iyyaka wal ma'siya fa inna bil ma'siyati yahill saxat allah mu ne ko beneen dénkaane gi ci fukk yi maa ngi lay moytandiku loo li nga xamante ne mooy ay bàkkaar ndax kat gis nga fa inna bil ma'siyati yaxillu saxatullah ndax gis nga bàkkaar ci bàkkaar à travers bàkkaar ci ngay yeeye ci la sànjum yàlla di yeeye di nekk sa kaw waaw mooy yàlla ne maxaarim yim teg comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax li kulli malikin hima wa himallahi maharimo buur boo gis bu ne am na ay chasse ay ay garde-fou yoo xam ne dane fii moom bu ko kenn laal bu ko kenn dépassé waaw ku ko dépassé mag yow la moo xam ci loi lañ koy bind wala ñu yëgle ko ñépp xam ko waaw loolu nag ci buur yàlla mooy lan mooy yi mu tere mooy ñag bi ñag charia bi ne leen ne leen ci biir toolub sharia te bu kenn génn bul génn bi mooy mu teg fa yu xaraam yi ñoo ñoo ñoo wër tool bi ñooy miir bi nga xam ne ñoo entouré toolub sharia boo ko bëttee rek xamal ni génn nga ci yaa ngi ca biti te boobu nag yaa livré sa bopp ci ash-shaytaanu la'in iblis mu mu yées mi ñu rëbb yaa livré yaa ñëw ba ci moom bàyyee ko sa bopp nga gis ñag bi ñag wi miir bi fii ñu def fi sàcc sàcc jëw shirk mooy yu bon yi jaxase na maam yooyu ñoo fa ne mu ne nag yooyu waximallahi maxaarima mooy yi mu xaraamal ñoo ne foofu mu neen ko nag Seydina Muaz maa lay moytandikuloo bakkar maa lay moytandikuloo mooy yàlla ndax kat ci mooy yàlla ci la nit ki di mérité saxatullaahi ci lay nangoo wàcc ci moom lay nangoo ci wàcc ci moom mu ne ko wa iyaaka wal firaara min az wa in halaka an mu ne ko wa iyyaaka maa ngi lay moytalikuloo beneen ci ndénkaande yi wal firaara min az maa ngi lay moytandikuloo yow Mu'aaz radiyallahu anhu nga dem ci xare daal di daw toolu xare xam nga lool bokk na ci sab'ul mubiqaat yi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy naq boroom dañuy dañuy yàq jëf ba pare sànni waa mooy waa ji dara lépp waaw bakkaar yi gën a rëy ñoo yi gën rëy boole na ci lan alfiraaru yawmu zahf daw bés bi nga xam ne bésub xare la ca toolu xare nga fàq daw bàyyi fa nit ña lu dul mu mutahayyizan ila fiya lu dul ngay dem ngir uti ci beneen mbooloo fu gën a kii wala ngay uti renfort ngir ñëwaat lu dul loolu rek yow di nga am sérieux problème hein kon mu ne ko wa iyaaka maa ngi lay moytandikuloo yow Muaaz alfiraara daw daw yow yawma zahfi bésub li nga xamante ne nii mooy xare wa in halaka an-naas même bu dee nit ñi dañoo dañ leen a décimer bul daw de ci toolu xare mu ne wa idaa asaaba an-naasa mawtun wa anta fiihim fasbut waaw mu ne beneen dénkaane bi ma lay dénk yow Muaz ci fukk yi mooy bu dee ne aw mooy ab épidémie daa am ci réew nit ñi di faatu hein mu fekk la foofu mu ne ko bu fa génn daw de xam nga lii la waxoon moom alayhi saam ci wàllu euh, euh, euh, taa'un mu ne fu taaun am taaun mooy pest comme ni ko Seydina bu Mawlaana Ibn Abbaas nettalee xadiis bi comme niñ ko yàggee gis ba Seydina Umar radiyallahu anhu demee Shaam te pest amoon fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko mooy bi mu naan bu bu fu taaun am bu la fekkee bul génn parce que boo génnee da ko yóbbu fee te bu dee newofoon bu fa dugg loolu lay wax nii ah wa anfiq ala ciyaalika min tawlik wala tarfa anhum asaaka adaban wa axifhum fi llahi azza wa jal mu ne ko wa anfiq ala ciyaalika min tawlik te deel dépenser ci sa sa ñoñ sa famille selon li la yàlla jox nag waaw mooy fi sa wërsëg yem fi sa portefeuille yem moo taxit di di nangu ñu lay teg la yàlla tegul it bokkul ci am ful la nit koo xam ne buur yàlla tegu lum la tegul ab jaam nar la koo teg boo amee ful la la ngay bañ waaw mu ne wa anfiq ala iyalika min tawlik selon sa kàttan selon fi sa poche toll ci lu toll noonu ngay dépenser li yunfiq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 moom buy dépenser na dépenser selon wërsëgam ni mu yaatoog ni mu toll waaye wa man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne dañ koo xompal li nga xamante ne moo mooy wërsëgam fal yunfiq nay dépenser mimma ataahu allah ci li nga xam ne moom la ko buur yàlla jox laa yukallifu allahu nafsa buur yàlla nag toggul jëf benn nit tegul kenn responsabilisé wul kenn illaa ma ataaha lu dul solo li mu ko jox buur yàlla du la def pauvre ba pare na la par force génneel zakat loolu buur yàlla du ko def déedéet laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ca suuratu baqara fii ci suuratu talaaqi mu ne laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha buur yàlla du toog bu jëf du responsabiliser kenn lu dul selon moyen yam la jox ca lam la jox kàttan gam la jox ci wàllu yaram ci wàllu alal ci wàllu santé ci loolu noonu la lay laaj ne la defal wala doo def moo tax xajjul bayti dane liman istata'a ilayhi sabila selon ki ko man benn yoon ku ko manul yow aj du farata ci yow zakatit noonu la waaw julli it ku nekk na nga ko mane ak na ko sa yaram mane noonu nga koy defee waaye ji nga xam ne dafa am problème mu tànk te manula toog manul di taxaw kooku day toog ki nga xam ne moom taxaw kese la man kooku day taxaw ki nga xam ne tëdd kese la man tëdd lay def ki nga xam ne wetu la man loolu lay def kon mu ne ko kon nag wa anfiq ala iyalika min tawlik ci sa famille selon li nga am waaw bu fi nangu fenn femme bi di la teg lan parce que xaritam jëkkëram ab play xaw ma lan la Richard la moom la muy am nga koy am tax ngay endetté wu yoo xam ne leer na ma mënoo ko fay loolu doo ko def waaw bu dee bànneexu léegi la problème mu ëllëg la lay indil te léegi mu xew ndax bu la gaa yi toppee na la fay ma doo ko man waaw ñi am ganaar nañu dunde ganaar ñi am sombi jàpp ci sombi en tout cas kenn du lekk lenn génn ca mbedd ma sa biir bi naan la lii laa añe mukk du am te kenn du feeñ ci xar kanam ki am cere lekk cere ki am leneen lekk leneen ku amul benn bés ñu xam ne tey amuñu xaar nëg suba waaw kon nag wa anfiq del dépenser ala iyalika min tawlik selon sa capacité selon li nga am wala tarfa anhum asaaka adaman tëbul jël yet di ko saw yat saw yar di ko yëkkati seen kaw ndax ngir lan ngir bi leen yar wa axifhum fillaahi azza wa jalla selon avant ngay booy loolu wa axifhum ragalal leen fexeel ñu ragal fillaahi azza ragal buur yàlla ndax fu xale bi foogee ne yow moom liñ koy tere eh, yow sa intérêt la fexewoo ne bu mu xam ne lii buur yàllaa ko tere ni nga xam ne yow manoo ko def man mii di sa bàyyit noonu laa ko mënula def te buur yàlla fu ne la lay gis laa yaxfa alayhi xaafiya laa taxfa alayhi xaafiya amul dara luy nëbbu ci moom waaw xorondom ba ca biir désert ba ci suufu su ñu xeer wu ñuul woo ca lëndëmu désert ba buur yàllaa ngi gis tànk ya muy teg di dox moom dara nëmbatuwul ci moom nga xamal ko ne man du bu boobaa bu xamee loolu présence di teewlu boroomam subhaanahu wa taala yow lañ koy tere soxlawul nga ne fi nga ne feek mu ñàkk fee ne wayam mais bu dee ne da foog ne mbir mi yow la consacré consacré yëpp ci yow moom day foog ne yow boo fi booy génn kër gi ne karek bunt bi mu commencé de kon manoo ci dara kon lii nii la yonent mi alayhi salaam daal di wax Seydina Muaaz radiyallahu taala anhu waaye ba léegi bokk na ci yi nga xam ne moom la ko daldi dénk moom sayyidina rasulullah comme ni al imaamu ahmad na ko noon al imaamu tirmidi soloo na ko mu ne moom mu ne xasan sayyidina al imaam at-tirmidi abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidi radiyallahu anhu moom it soloo al imaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi mu ne xaddatana ismailu an laytin an habib ibn abi thabitin an maymun ibn abi shabib an muaadin annahu qaala radiyallahu anil jamii al imaamu ahmad mu ne xaddatana ismailu mu ne xaddatana ki ñu nettali isma mooy ismailu ismail an layt mu jële ci layt an Habib ibn Abi Thabit mu jëlee ci Habib ibn Abi Thabit an Maymun ibn Abi Shabib mu jëlee ci Maymun ibn Abi Shabib an Mu'adh ibn Jabal mu jëlee ci Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anil jami' annahu qaala mu ne nee na damaa wax man Seydina Mu'adh ne yaa Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam awsini nee na dama wax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko man de damaa bëggoon nga defal ma am dénkaane nga dénk ma ay kàddu damaa bëggoon nga conseiller ma fa qaal yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko ittaqillaha haythuma kunt allah allah <laughs> ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaaha haythuma kunt nee na bi ma nee ko conseil ma nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ma ittaqillah ragalal yàlla haythuma kunta foo ragal yàlla moom na topp foo mën a ne moom invariable la war a doon invariable mooy amul dara lu wara tax mu daldi di jóge ci yow wala mu soppeeku ittaqillaha ragalal yàlla xaytuma kunta foo mën a ne in kunta fi Sénégal ah falyakun taqwa ma'ak fa in kunta fi Norvège falyakun taqwa ma'ak wa in kunta fi Botswana falyakun taqwa ma'ak wa in kunta fi Barisa wa Toronto wa Washington wa Philadelphia falyakun taqwa ma'ak foo mën a nekk ci goxu àddina yi na ragal yàlla di ànd ak yow loolu nag mooy lan <laughs> mooy man manuma ne bon fii ma nekk moom sawaay wute naag dëkku jullit ñi kon nag bon naa def ni ñëpp rek déedéet yow ana taqwa bi yonent ma lay saat saam ne ittaqillaha haythuma kunt hein ragalal yàlla foo man a ne léegi ana loolu kon bu boobaa waaw am na gaa yu bari dañuy ñëw ba Europe di daganal seen bopp yu xaraam yi tanaan tanaan buur yàllaa ma teg ci condition yi waaw nekk fi di ja di lekk yàpp yu xaraam naan non bu doon Sénégal dinaa jënd bu dagan fii dafa cher boobu je ne pas me permettre bon je vais dire bismillah bu may lekk mooy yow yaa ngi tuumaal sa borom ne kon buur yàllaa tax ngay def bàkkaar waaw bon man fii manuma fi julli à l'heure si j'étais au Sénégal parce que dëkk bi noonu la demee yaa ngi tuumaal sa borom mooy yaa ngi naan buur yàlla yaa ma teg ci condition yu tax manuma laa jullil waxtu loolu ana ittaqillaha haythu ma kunt moo tax jullit moom il est immuable inchangeable inchangé et ci wàllu woowu waaw waaw lool mooy al istiqaama ragal yàlla sax ci ne ci loolooy ittaqillaha thumma istaqim waaw <laughs> ragalal yàlla ginnaaw nga cowooral teg nekk foofu ba ko foofu te bu ko teggi waaw foo mën a ne ittaqillaha haythuma kunt ragalal yàlla ci mbooloo boo mën a nekk piblik boo mën a ne bul nekk naafiq waaw bu ñëwee ci yéen naan inna amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum inna kunna mustahzi'un ha inna kunna mustahzi'in loolu nag yëfi naafiq la loolu nag suñu boroom dane lool bu leen ko mel ittaqil yonent mi alayhi salaatu salaam ne ittaqillaha haythuma kun public boo man di bul ne man boo ñëwee ci ñii ne di fa jaay fervent man ni ma gëmee parce que fii comme que waxoon naa naafiq moom mbubbam da koy summi selon fi ne waaw fii mu bu ñëwoon xam ne fii jataayu murid la fii kenn du ko gën doon murid waaw bu demee euh, suba euh, fi dansin yi am ak caaxaan yi kenn du ko dàq waaye danga naan mais kii xanaa mooy le DJ non kii xanaa mooy le grand pianiste xanaa mooy fu mu dem man suñu borom nag loolu lay aaya ndax loolu jikkoy naafiq la boo ñëwee ci ñii di leen gëmloo yoo xamante ne dara nga ci gëmul boo demee nag ca say vrai gars ya nga naan waaye gars yi dama doon saboote nga naan lan nga am ngeen ne ñii ñii ñii comme que ay crédule lañ loo wax ñu gëm moo tax noonu laa leen di sànnee quoi loolu nag suñu borom daf ko tere yonent mi alayhi salaam loolu la Seydina Muaaz wax ñu ko ñun ñépp à travers ñun à travers moom ittaqillaha ragalal yàlla xaytuma kunta foo mën a ne qaala saydna Mu'aaz nee na ma ne ko zidni ma ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam delloo ma mooy dolli ma dolli ma waay ci ndénkaane li qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha xam nga xadiis bii mu ngi ci al arba'iina tamit waaw mu ne rawaahu at-Tirmidhi al imaam at-Tirmidhi moo ko soloo mu ne Hasan waaw na ma ne ko dolli ma mu ne ma atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha mu ne tofale deel faire suivre foo defelu lu ñaaw wala nga wax fa ñaaw te tayoo ko wala moo xam sax boo tay la gaawal ci de suite nga def lu baax ndax lu baax loolu doy day effacer lu ñaaw li innal xasanaati yudhibna sayyi'aat zaalika dhikra lidh-dhaakirin ndax innal xasanaati jëf yu baax yi na dañuy yóbbu as-sayyi'aat yu ñaaw yi waaw moom la yonent ma lay saab saab waxoon waa ji ñëw ne moom alku na ne nañ ñëw teg ko pen yi waaw parce que yonent ma lay saab laaj ko lan la mu ne ko man daal damaa romb ci marché bi laa nekk Euh, bon ba moom daal def na ay kiiwam ba foon fa jigéen ñëw léegi nag mu jàpp ne loolu noonu kon é mooy bàkka mooy yari njaaloo dinañ ko ko teg waaw <laughs> parce que da <laughs> day jaay ndaw si <laughs> xam naa ndaw si ci marché bi la ndaw si taaru lool waay ñëw di xool marchandise am bi nag soxla ko naan ko jegesil jegesil jege naan ko jegesil nga xool ko bu baax mu koy jege si ba kii rek mu fóon ndaw si nag après nag mu daal di nag é ne tey rek laay problème mu daw nag yenent bi aleyi saatu salaam nag ne ko moom moom alko na fii mu ne te daa ñëw ngir eh, eh, yar pen bi yàlla teg ci ku njaaloo nga teg ma ko yonent bi alei saatu salaam ne ko mu déglu ko mu ne ko baax na ba ne ko mu ne ko to mu mu bàyyi ko ci mbooloo mi noonu ñu julli ba pare mu ne ana ana ki doon ki doon ki doon ki fi ñëwoon sànk doon wax mu ne maa ngi mu ne ko ndax julli nga ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko demal innal xasanaati yudhibna sayyi'aat mooy mbir yi kii na boo julleek ñun mooy lool deñ na ndax innal xasanaati yudhibna sayyi'aat jëf yu yiiw yi day dindi jëf yu ñaaw yi waaw moo tax yenn yi boo ko xasee def fenn bu yoboo ci yu ñaaw bu yoboo nga def fa lu baax rek waaw mais loolu du bàkkaar yépp du bàkkaar yépp la jëf ju rafet kese di yóbbu waaw am na yoo xam ne dafa laaj tuub tuub gu sincère am na yoo xam ne àq nit la foog nga da koy delloo waale booy tuub da ngay tuub ci sa borom mais nga delloo waaw mënoo sàcc alalu jàmbur ba pare toog fële naan maa ngi rëccu tuub mais nag je vais laisser l'argent sur mon compte loolu man da ne da koy delloo loolu foog tuub gi baax da nga koy delloo waxoon nañ la processus bu processus bu dee mais xaw ma gaa yi waratuma leen a gisaat loolu gisoon nañ ko te yàgg nañu koo gis te yàgg nañu koo kon mu ne ko atbi'i sayyi'ata al hasanata tamhuha mu ne ko del toppale bi def gin boo defee lu ñaaw mu rëcc rëcc rëcc lu ñaaw di këll gaawal nga def lu baax loolu nag dara ginu cee rëy astaghfirullah wa atubu ilay foo xoole lu xam ne dañ la koo tere nga ne astaghfirullah wa atubu ilay foo tooñee astaghfirullah wa atubu ilay waaye nga jéggalu waaja tamit yooyu yëpp mooy lu baax waaw lu baax li nga xam ne mooy effacer foofu mooy dangay ngay koy delloo tamit àq bi ñaan ñu jéggal la ak yu mel noonu kon mu ne ko atbi'i sayyi'ata del toppale lu ñaaw alxasanata del def lu yiw xam nga la wax te boo ko defee tamxuha day effacer lu ñaaw la waaw waaw qaala sayyidina Mu'adh nee na mën a yonent bi alayhi salaatu wassalaam zidni waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam rafet na te baax na waaye dolliwaat ma qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ma xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan ne ko dëkkaaleel ak nit ñi del jëflanteeg nit ñi del jikkoo ak nit ñi bi xuluqin di jëflanteeg ñoom bi xuluqin ci ay jikko xasanin yu rafet waaw moo tax jullit dafa war a dépasser yenn yi waaw xaaliqin naasa bi xuluqin xasan waaw xaaliqin naasa bi xuluqin xasan dëkkaaleel ak nit ñi del doxaaleeg nit ñi di doxalanteeg nit ñi bi xuluqin ci ay jikko xasanin yu rafet ya gën a rafet waaw mais nekkub jullit foo xam ne yàq ay yéefara fa ne ñépp xam ne yaa fa gën ñaaw jikko loolu loolu loolu loolu loolu loolu sa ñaaw loolu ñaaw na ta ta ta jaaduwul waaw nekk ci réew moo xamante ne lu fa yàqu daanaka avant ñuy vérifier mën nañ ne quatre vingt pour cent chance bépp mooy ab jullit yàqu ko ab jullit a ko def loolu c'est grave loolu du xaaliqin naasa bi xuluqin hasan ba pare ngeen bëgg gaa yooyu bëgg l'islam nan la ñuy bëggee l'islam te l'islam à travers yéen lañ koy gisee te lii ngeen fi wone mu jikko yu ñaawta te salte ah loolu ñàng na te yéeme na xaaliqin naasa bi xuluqin hasan waaw innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na dañ maa yebal ngir ma matal saalixal axlaaqi ah jikko yu rafet yi kon nag jullit war naa nekk fa mu ne ambassadeur la fa war a nekk ngir diineem taxawal fa yonent bi aleyhi salaatu salaam ku ko gis xam ne kii nii am na lu bari lum jële ci yonent bi aleyhi salaam mais koo xam ne ku la gis. mooy lu ñaaw kese ngay def waaw ay incivilité kese ngay def ay saw ci ascenseur hein faire say besoin ci ay ay ay escalier saaga waate jël sa poubelle taxaw sa fenêtre sànni ko ci suuf ndax lan tàyyi ngaa wàcc gaa yi dinañu ko ramasser jël say papier fu nekk nga sànni fa sa buntu néeg salte lépp ah voisins yi respecté woo leen di yuuxu di teg say musique di sonal nit ñi xam nga ne yow defoo xaaliqin naasa bi xuluqin xasan dëkkaaleel ak nit ñi jikkook ñoom ci jikko ju rafet defoo ko waaw xaqul jaar ah euh, aqu euh, euh, dëkkandoo nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam daf ma dénk ci wàllu dëkkandoo ba ma foog ne sax dina ko donnloo dina def muy donn ci sa bu ma génnee àdduna ci nit ki jullit bi mu koy donnloo ci héritage am tellement am solo gi mu am solo mais kan moo ko fi respecté rawatina gars yi ne tugal ci wolof yi ñoom booy wax ñoo daq yuuxu ñëpp duñu wax ndànk jamais di déranger voisinage bi tapage nocturne lu ne bu gaa yi waxee ñu ne tubaab la dafa raciste de nit ku ñuul lay bañ alors que lan nit ku ñuul lay bañ bañul nit ku ñuul mais ni nga nel bu fi nit ku ñuul ku normal woon sax dina la ko wax bu dee ñeme ne la xaaliqin naasa bi xuluqin xasan moo tax boo ngeen fi melee nag jikko yu ñaaw lu ngeen soxla kenn du leen ko jox ñu catalogué leen nag ngeen naan af euh, c'est lii lépp ak racisme la dara du racisme dañ leen a delloo ni ngeen mel rek seen image lañ leen delloo ba pare ngeen ne dañ ñoo parqué ci ay quartier mais dinañ leen fa parqué ñu mel noonu nan nga leen di duggale foo xam ne fu civisme am la doo ko def ñoo am ne lu bees lu ne ñu commencé ko yàq même boo leen jële woon fañ ne utal leen lu bees léegi ñu commencé toj vitre yeeg damm fii ak parking yi ñuy yàq ak di toj bunt yeeg mais ñooñu nan nga bëggee ñu jël leen di leen yóbbu foo xam ne ñooñu xamuñ yooyu du ñu ko def xaaliqin sa bi xuluqin hasan yonent mi aleyhi salaatu salaam ne dee leen doxalante nit ñi ci ay jikko yoo xamante ne yu rafet la loolu la dénk Seydina Mu'aaz radiyallahu taala an ah ah dégg nga am doon wax naan addil amaanata ila ahliha wala taxun man xaanak ah ku am ci yow confiance kóllëre dee ko delloo bu la kenn am ci yow kóllëre nga trahir ko waaw te nag te nag silman qata'ak del la dog wala taxut man xaanak te ku la it bu ko trahir waaw kon mu ne Seydina Mu'aaz ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan Allah kon insha allahu taala lii lépp ci ndénkaan ci ndénkaane yi la ah, xam naa tey insha allah dañuy yem nii